mooy masalatu euh, al isti'ana bi bil mushrik mooy di dimbali ko ab yéefér waxoon nañ def am na kaa yu muy dagane am na kaa yu ndul dagane gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy dem Badar yéefér ba génnoon naan kii dana ko ñun la nasta'inu bil mushrik ñun duñu dimbali ko mushrik waaye wax nañ la loolu dafa am ay kaala la c'est pas tout temps parce que bi muy gàddaay kan moo ko yóbbu ki ko yóbbu Abdullah ibn Urayqit giddam boobu mais jullit la woon non du jullit mais Safwan ibn Umayya mii aal ko mbubbu koŋ yi est que jullit la woon non te pourtant daf ci dimbali ko ci dimbali moo tax lool cas par cas la ça dépend ci yan ko circonstance ak ci yan cas la loolu di possible waaw parce xare boobu yéeféer bi bu ci participer woon moom da doon jàpp ne ngañaay lam fa def ak lii pour moom ngañaay ndax dafa mënoon a xeex waa jooju bu jullit ñi gañee Iblis ne ko yaa gañee mu nekk fii ci non déedéet te xare bu njëkk la kon mooy loolu possible na yéen bu ngeen ñëwee fii ngeen am projet yoo xam ne dangeen koo bëgg a taxawal mais pour ngeen taxawal ko ki fi yor matériel bi li ngeen bëgg taxawal ki fi yor matériel bi di yéefara lu ngeen di def mais da ngeen koy àbb bu dee lu muy àll ngeen àbb ko bu dee loo xam ne lu muy luye la ngeen luye ko voilà.